shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa sayyidinaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi wa man tabi'a hudaahu ilaa yawmi ddiin ñu ngi nuyu assalaamu alaykum wa lay continuer ci xasida aaxiru zaman tey da nga arrêté enregistrement tey nag xam naa dañuy àggale insha allah ñu fexe ko jeexal lu gaaw insha allah comme ça dañu taxaw ci yenn yi ñu wax baati rek dem mu ngi yemoon fi doon wax ne sallu bil layli bi laylin afshu salaama wasilul arhama mooy dee leen julli ci guddi wala du foofu mun naa ngi yem ci préserver votre vie contre les futilités et les mauvaises choses mm -hmm. et les plaisanteries et remplacez-les avec les paroles d'attestation baat laa ilaaha illallah mhm. waaw waaw miilu an il mizaahi wal fuduli li zikri wat tasbiixi wat tahliili jàng leen wulif mooy ngeen détourné wu compte kii yi plaisanterie yu bari yooyu ku wax amul solo da ngeen remplacer ko sikar ak di sabbal ak laa ilaha illallah taali hmm. kon fii la woon li ci tegu mooy sallu dee leen julli bi laylin ci guddi mooy naafila guddi at'imu ta'ama dee leen leel ñam mooy jullit day daa war a nekk koo xam ne ku ñeme joxe lekk la afshu salaama dee leen tasaare nuyoo wasilu dee leen jotale al arxaama dee leen jokk al arxaama mbokk yi mooy mbokk dee ko jotal lii nag xadiis la afshu salaama li muy wax wasallu bil layli wan naasi niyaamun tadxulul jannata bi afshu salaama wa akramu ta'aama wa sallu bil layli wan naasu niyaam tadxulul jannata bi salaam loolu la yonent lay wax fii wala takunu ta bu leen nekk mutamaayitina mooy koo xamante ne nii mooy bu leen nekk nag wala takunu mutawa mutamaayitina wala takunu mutaa'idiina bu leen nekk ñoo xamante ne ak tamaawut mooy li ñuy deedeelu mën na tekk deedeelu wala wala ñu naan la bul doxe léeg ñu naan la bul dox doxu kuy deedeelu wala bii dane waaye bu la nekk ñoo xamante ni seen biir ndax liy tafaala mooy li ngeen di defante mooy bu leen nekk di dox ci loo xam ne day indi lu mel ni dee sa moroom sa moroomu jullit mooy bul def dara loo xam ne da koy gaañ ba di ko causer lu mel ni dee mooy bu leen jiwu jiwunte bu leen ko def waaye tamit bul tenter bul attenter ci viwu sa moroomu jullit waaye wala takunu bu leen nekk muta'ayidiina di ay banante ku nekk naan di xool dafay jàmbur ngir di ko di ko lim mais jullit du def di xool les travers ou bien les écarts de son prochain mooy c'est mauvaise qualité parce que la personne ne voit que ce qu'il est en que ce qu'il veut voir mm-hmm. di loo xam ne xam nga nit moom matul yow nga topp sa moroom jullit ñi di xool rek seeni seeni seeni seeni seeni défaut nga koy waxtaane wala di ko tooñe wala di ko kiyee. loolu examiner amuñu doo ko. waaw wala takunu muta'ayidiina mooy da koy def naa la bi di ko ayibal ayibal mooy di ko sikkal mais bu dee man nga gis gis nga sa moroomu jullit mu nekk ci lu dul noonu man nga ko man nga ko kii conseiller ak tamit ñi ñuy conseiller ak jamono yi ñuy conseiller ak waxtu yëg yëpp ndax boo gisee ne mer na jamono jii dara nga koy conseiller mm-hmm. loolu euh, ndax dafa am jamono yoo xam ne kenn du ci wax nit di ko teraloo dara baa nga koy déwél dara ndax day gën a yokk ci nekk comme bu nekkee xaalu merat wala yu mel noonu walla muy nelawat walla mu gëmënt yu mel noonu même boroom xam-xam sax bokk na ci tegginu bu ko laaj fekk muy door a yeewu wala mu gëmënt wala muy lekk bu ko laaj benn question hmm. waaw hmm. loolu ci teggini na te loolu daanaka borom téere xam-xam yi boo demee bi ñuy def seen introduction comme ni ko imaamu Nawawi wax ci al ci ci Majmu ci biir kii bi introduction bi teg gi yi nga xamante ni lool noonu lañuy war a laaje boroom xam-xam ak yan jamono lañ ko war a laaj wala ñoo fekk mu mera nga koy laaj question wala boo mu leer na leen mu ngi waaj a nelaw wala yu mel noonu kaa yu mel noonu déedéet wala bu préoccupé ci yenn yi da koy laaj question déedéet loolu bokkul ci teggin mën naa ko bind nii waaw kon entre parenthèses nga koy def mu ne wala takunu kon bu leen nekk mukk mutaayibiina di ayibalante ku nekk di ayibal ci moroomam ndax kat jullit dafa war a xam ne moom bokku jullitam mooy miroiram fa ngay xoole ci man bu ma yoree seetu nii xool bu ma yeewoon nii sangu xool kii bi damay lu tax ma nekk fay diw wala may xool li peñew wala boog mu dee damay bala maa génn wala boog may xool est ce que rafet naam rafetuma wala est li ma sol baax naam baaxul bu ma ci gis mu dul noonu rek dama koy dama koy defaraat ngir lan ngir man ni ma mel ni ma war a mel mu jaar yoon léegi nag da war a def sa moroomu jullit mooy ki ngay gis ci seetu bi da koy jàppe comme moom comme sa bopp comme yow te boo xoolee défaut yi ngay gis ci moom mu nekk seetu ci yow mu ne wala ta wala tuqaatilu bu leen rayante wala tudaabiru waaye nag bu leen wanante ginnaaw wala tubaaxidu bu leen mooy bañante wala tunaafiru bu leen dawante wala taaniina bu leen di wax ci ku nekk di jam sa moroom ci ay kàddu mooy di wax ci moom wax ju te newu wala nga koy wax joo xam ne neexu di ko jam wala maddaaxiina waaye tamit bu leen nekk koo xam ne fu ñu ko fekk rek day taggaate yii nii muy wax ni ta'anin maddaxin yooyu yëpp sifatul mubaalaxa la mooy koo xam ne day ëppal ci loolu neewuñ la boo gisee nit ko fii manoo ko manoo ko nooy yooyu lii lu baax la fi mel noonu mais koo xam ne fu ñu ko fekk ci yooyu dëkk mu a loolu moom baaxul ndax tey ni nga yàqal waa ji koy wax man na dem ba iblis na ko gis nga li la gars di wax nii yow léegi kenn ku ku ku am important mu ne wala tusaabibu wala laamin waaye nag bu leen saagante saa da jël ci saaga bi saaga ko ni mais bul wax nit ci ñaaw loo xam ne day niru saaga ci moom la laamiina waaye tamit bu leen di muudu wante mooy mudi bu leen di mudi wante hmm. waaye wal tabjilu shuyuuxa wal kibaara wal tarhamul aytaama was sigaara waaye dee leen màggal ak shuyuuxa cheikh si mooy kilifa yi boroom xam-xam yi ñoom dee leen leen màggal màggal mooy ga mettre en valeur en valeur ñaari leen jox ku nekk place am la ci kii la mooy borom xam-xam la teg ko place borom xam-xam bu ko iñaane ndax lan maa ko mag wala maa ko gën rafet wala maa ko ëpp xaalis wala maa koy jox xaw ma lan ak lan mu ne déedéet loolu du daal wal tubjilu dee leen wal ta wal <coughs> ashuyuxa dee leen màggal cheikh si mooy borom xam-xam yi wal kibaara ak ñu mag ñi ñi leen féete kaw ñi leen féete ñi leen gën a âgé ah, waaw ñi leen mooy la personne ah, qui est plus waaye les personnes âgées léeg leen leen màggal tamit mooy ndax at yi mooy nit boo gisee mu mag la a ngay jàpp ne kii bul jàpp ne wéy ku bon la rek teg yow defal sa xel ne peut-être moom a moom a moom njëkk ci àddina bi moo ma njëkk a xam l'islam xëy na am na yuñ ci def yoo xam ne man defaguma ko même bu dee sama bët gisuma ko xam nga booy xalaate bi même bu dee musulman buy def lu dul ci biti la mu waaye wal tarxamu dee leen yërëm al aytaama yi nag yonent bi sallallahu alayhi moo ne woon bokkul ci ñun ki nga xam ne du yërëm suñu gone yi te du respecté suñu mag ñi loolu loo yii yëpp yi muy wax nii yëpp ay xadiis la mu ne kon wal tarxamu dee leen yërëm dee leen indulgent envers l'orphelin les orphelins bi ci téere lay wax ne ne ne moom nag na xale yi respecté moom ni ah, kay te noonu nag ñu tamit jàppale ndaw ñi boobu kii la woon za- kii euh, tuddati euh, tazawudu na ko wax mais fii tamit wax na lu mel noonu hmm. boobu tazawudu siraar la ak tazawudu hmm. subbaan waaw hmm. ñaari téere la yu bokkul d'accord léegi phrase bi dee leen yërëm al aytaama orphelin yi wax siraara ak xale yi moo ñu leen féete kaw kon l'islam dafa bëgg la ku la mag xoole ko bëtu ne kii moo moo ko dara ci yàlla ku la féete suuf nag yërëm ko indulgence waaw kay indulgence envers les orphelins et les personnes les wal tabdulul wal miskina wal tansurul wal madina dee leen nangoo dépenser seen xaalis bi ko def ci ñi way ñàkk ñi mm-hmm. ak ñi nga xam ne way ñàkk ñi te duñ laaj ñu ñàkk ba pare xam nga ne ñàkk nañ mais doo leen gis jamais ñuy laaj boo xaar boo ko mënee dimbali dimbali ko waaye tamit ñi nga gis ñuy wër di màgg di kii di ñaan di di kii naan ndax dañoo ñàkk ñoom tamit deel di yoxte sa xaalis ci ñoom mu ne wal tansuru dee leen dimbali alaaj yi ma ki nga xam ne dafa ñàkk amul dara wal madina ak ki nga xamante ni dafa nekk boroomi bor nit ko amit bor bu leen xaar gaa yi ñëw di ko sonal naan ko fay ma fay ma xam ngeen ne manu koo fay am nga loo ko mën jël ñëwul bul dem nag ci waa ji naan am maa ko fayal nga jox ko ko ne ko lii bu nga fay ko pour sa bor bi du tax ngay def tey lu tax ñu koy publicité jaru ko mu ne kon dee leen dimbali ki amul dara dara waaye tamit ki nga xam ne moom dafa dema dem ba bor kii ko ëpp ko doole tamit doo leen ko dimbali waxuñu nag waajoo xam ne moo ko tay koo xam ne leer na ne moom buy leb ci boppam lay leb xam ne moom manu la fay wala boog muy leb am yéene ne man de toute façon damay leb mais ko fay ah. kooku moom koo xam ne ñëpp loolu la nga xam ne kooku taxul ñuy wax ndax kooku même boo ko joxee xaalis leneen lu koy def ah, da koy jógee dépensé feneen mu ne ruddul mazalima ilal arba bi tooñ yi nit bu tooñee bu ñu tooñee nit delloo leen ko ak li ñu ko jox dee leen ko bi ñu ko jëlee mooy ku ñu tooñ mooy li yonent la sallam dimbalil sa mbokk bu tooñee ak bu tooñ bu tooñee ak buñ ko tooñee ñu ne ko waa bu tooñee ñun xam nañu mooy man bu ma amoon sama benn waaye ñu ñu tooñ ko xam naa ne ñu koy loolu logique na mais ñun ñoom li ñu xamuloon saxaaba yi riwaan laa leen ne ko ñun nag ku tooñ xam na mais nag ku tooñu moom nan mooy nga ne ko nga wax ku dëgg ne ko yow yaa tooñ mais doo def rek sama doom la sama kii la sama xarit la sama même bu tooñee sax ma jël par pour moom nar a xeex waa jële ba pare bàyyi ba jàdd naan ko sawaay nag si yi ngay bàyyi non foofu nga ko waroon wax sawaay yaa tooñaa hmm. ah ndax lan ndax waa ji boo ko tàmbali mooy loolu yaa ngi jël injustice le devant ci mu tooñ hmm. mooy da ngay téye ci loxoom ne ko sawaay nag neexul ba neexul mais yaa tooñ ah hmm. neexul nag mais <laughs> cette fois yaa tooñ buñ la tooñee ma ne waaw yow tey yow lañ tooñ mu hmm. ne kon dee leen delloo tooñ yi ñuy tooñ ilal arbaa bi ci ñu ko moom mooy bu tooñee nit àqam yi àq ku ñu tooñ dee leen ko delloo qabla xudurikum bala ngeen ne teew la dal xisaab yi ca dañuy àttee muy yowmal xiyam mooy boo tooñee nit nga xam ne tooñ naa ko gaawal nga dem jéggalu ko bala ngaa génn àddina walla moom muy génn àddina doo ko gis loolu nag moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon Muaz ibn Jabal lu ñu koy nuyu li mu ko waxee yëpp li mu ko wax yëpp waaye li mu ko ci teral wattaqi du'a al mazlum fa innahu mustajabun walaw kaana kaafiran aw kama qala sallallahu alayhi wa mu ne ko nanga moytu da ko wax ne ko pour mu dem du woowaa yaman ci diine mm-hmm. wax ko li mu ko doon wax yëpp comme ni ñu ko gisoon dimanche bële ñuy wax naan danga war a xam état wu ki ngay woo ci diine mooy kan ak ki ngay dimbali même bu dee jullit la kiy def lu dul noonu dangay xool état ndax ku xam ne xam ne baaxul ne ñëw di tuub yooyu li ñuy wax lool bi ñuy jeexal histoire boobu ñu koy ndénkaan dañ ko doon jox dana ko nag waaye hmm. na nga moytandiku hmm. ñaanu ku ñu toll mu nekk ci benn riwaay bi amul benn différence amul benn obstacle bu nekk entre ñaanam ak yàlla foo jaar dinañ ko nangu soit ñu nangu ko léegi wala mais foo jaar moom yàlla dina ko nangu moom ku ñu toon même bu dee yéefar la walaw kaana kaafiran ci benn riwaay bi même bu dee yéefar la da koo tooñ mooy ne mu ñëw sàccee fu benn tubaab ñu noonu de toute façon tubaab la jëm dara wala ma dem fii fekk benn juif dóor ko ba jël ay bagage dem sama yooyu ndax kitaabi la sol dem mu ñaanal yàlla ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga tooñ defu la dara nga ko ñëw fekk mu toog kii duma ko nangooy miram dem bu la ñaanalee nee na moom amul benn amul xijaab entre ñaanam xijaab mooy benn obstacle wala benn luy baare entre ñaan gi ak yàlla nangu ko même bu dee gëmul yàlla même bu dee ate la bu gëmul tous nga lay ngay ñëwa ah, sooya bari na ñoom duñu ko gis ci saase léeg-léeg du du ñëw rek réper mais balaa dee mais xat nit ci mooy affaire na ko dal hmm. te loolu moom jarul sax fii mooy jarul mooy xoolal rek tooñkat yi ci àddina bi fu ñuy mujje ba la ñàkk de. baax nañ ma ne ma baal leen. xoolal ko xool xool leen ko gàtt ci àddina bi di leen moo xam ci côté politique bi moo xam ci côté ñun li ñu jege. mooy da gis bu nee ci kaw affaire bi. nit pour dundiku gaa yi rek. sa waay man bu dee dëkk julli bi ilimaan yëpp nga toroxal leen nga yéen mais fan lay mujj xoolal rek fin om ku ñu ne woon benn jour waa ji dina mujj fii kenn du ko gëm mais pool bi metti ñaan yooyu la yàlla di di di teg sa ndigg fu mu jaar xam nga xam nga Seydina Muaaz radiyallahu anhu dañ woo nit ko même ñi gëmul boo leen tooñee na nga moytu seenu seenu ñaan mooy ñaanu koo tooñ hmm. moo tax mu ne kon gaaw leen koo ngeen tooñ ngeen jéggalu ko bala ngeen a agsi ci yàlla fiñ leen di xisaabi kunu nekk neen alal balaa i saabirina wa ni'matal ilaahi shaakirina kunu nekk leen alal balaa i ci mooy natt yi leen yàlla di teg saabirina ngeen koy muñ jullit du la dal rek nga yuux mm-hmm. kaaskat déedéet jullit du bari kaas ndax kaas bi moom de toute façon nit ñi lay xamal rek mais duñ la fa jana ah. lenn rek lañ man ñuy siiwal sa sa sa secret problème ñépp nag yéen ne sa waay daa am problème mais bi dañ koo mën a faj mu naroon a faj sax seen wax ji bari ji na koo yàq ndax dafa am ne li ñu tudd lu naroon a baax day yàqu waaw am na de loolu yàlla da koo def ci nit mooy ñoo xam ne bu ñu boo naree baax la bu ñu ko tuddee rek day yàqu léegi yow bu bëgg ñëw lu la dal rek da wax ko gars yi ñuy siiw ku la ne mën da dal ci waa ji mel noonu sa projet yëpp di culbute rek te doo ci xam dara ndege yaa ko teg sa bopp moo tax kuunu nekk leen saabiriina alal balaa mooy kii leen di dal natt yi leen di dal day leen ko mun wa ni'matal ilahi shakirina waaye tamit dee leen sant bu leen yàlla defalee xéewal hmm. xéewal nag benn jiituwu ci ngi gëm yàlla gëm yàlla moom moo tax loolu rek sawaay boo amul woon dara dara dara dara dara loo sol sax boo ko amul woon amoo koo dëkk nekk FDR sax nekk musulman le fait que nekk musulman da war a sant yàlla ba dee hmm. <laughs> wajtani bu dee leen moytu alxasada iñaan wal baxdaa ak bañante mooy ñoo xamante ni ay rancunier lañu daa yu tàng mbàq a mer suxriyatan waaye tamit dee leen moytandiku di sabooti nit ñi moom ku mu gis rek mu woyof yéere rek mu xam ne moom ah saa yi de bokkul ci VIP bi après VIP bi moom problème rek la ñu bu fi nekk di saboter wala ngay saboter gars yi ah ñii la waa ñoom ñooy woote ci diine bi bàyyi leen saboter suxriyatan wal faxra waaye tamit di puukarewu non ñun nag ak ñoo am xam-xam ñun nag ak maa baax ñoo baax wala man nag ci dimbali gaay rek laa toll man nag joxe sama xaalis ma ne loolu nag jarul ndax yàlla taxoon ngay def. yooyu la wax loolu ci tubaab la nëbbu la waaw bu fekkee waxu mel la nëbbu la raconte pas mais wax bu gën a kii la surtout kóoróo bu lu leen. kóoróo waaw ne vous vantez pas. kon mooy yooyu suxriyatan wal faxra wa shahna yooyu yëpp dañ koy tere wa awqi'u salaata fil jamaa niltum karamatan ma'a shafaa mu ne dee leen taxawal julli yi ci mbooloo yi mooy julli dee leen ko def ci mbooloo mais te ñu ne di julli yow rek rek bu yàlla nangul affaire yow da boo moyul <laughs> da ngay ñëw di réclamer loo xam ne amoo ko fa te au boo demee si ci jàkka bi moom mhm. yàlla moom du koy niilal jëfu ñëpp te benn minute rek mën naa tax mu nangul ñëpp mais mhm. nekk sa néeg jow rek saa su ne ni ñu koy defe Sénégal mhm. nodd yi ñu koy dégg di di di di jàppe suñu kër ak julli rek te bu ñuy julli sax du ñu woo kenn ku nekk day dugg ci ruqum julli ñoo toog mhm. fekkaat gaay ci télé bi loolu mu ne ndax bu ngeen defee loolu julli ci mbooloo yi niltum karamatan ma shafaa di ngeen jote di ngeen am karamatan mooy yàlla dina leen jox karaama euh, mooy bu euh, ma ne genre mooy noblesse la mhm. mais karaama tamit mën naa tekki lan mooy li ñu naan karaama waaw yi nga xam ne ci wall yu lay jóge wala miltum di ngeen am karaamatam di ngeen am place bu bu bu kawe ca yàlla ma shafaa te tamit mhm. ràmm moom yàlla dina leen ko garanti mhm. duumu dee leen sax ala qawaidil islami ci ponk l'islam yi mooy li la l'islam digal ponk mag yi dee leen ci ne miltum bu ko defee di ngeen am salaamatan jàmm la dal xiyaam yi bu yowmal xiyaam ñëwee bu bés ba ñëpp taxaw di am problème yow moom xaw ma kan nee problème doo ci du la ci doo doo ko am ramu bi dina yàlla dina lañ ko garanti ban mas topp duumu ramu yàlla dina lañ garanti doon intercession waaw waaw ñun ko am karaamatan karaama dañ ne di nga am dañ ne mën na tekki mooy bind nga boobu waaye tamit man na nekk muy euh, teral gu la yàllay teral bu ma ne karim bu ma nee waa ji bu Moustapha ñëwee karbinhu mooy bu ñëwee teral ko mm-hmm. mooy di ngeen di ngeen am ak tera yàlla dina leen teral di ngeen am ak teraanga ci yàlla waaye tamit di ngeen am ràmm mm-hmm. ràmm mooy lan mm-hmm. mooy gis nga bés bi ñëpp di soxla ku leen sauver yàlla sauver la mooy ñaan intervention yàlla def intervenir ci pour seen mbir daal loolu ñu ñëpp ko yema mu a duumu dee leen sax ala islaam islaami ci ponki l'islam yi bu ko defee niltum mooy li yàlla digle islam ay jullee tawxiid jiitu ji woor yooyu mu ne dee leen ci sax bu ñëw dee leen ko def tey du ngeen ko war a def lu aju màtt ñi ku ko man demal ndax boo ko manee te defoo ko yow bàkkaan nga yam niltum bu ko defee di ngeen am salaamatan jàmm la dal xiyaami ci bis pénc bu ñëwee awwaluha li jiitu nag ci ponk l'islam bi ak tawxiid mooy wéetal yàlla mm-hmm. wasalaatu ak julli wal xajju mooy cinq yooyu mooy qawaidul islam yi mooy cinq yooyu wéetal mooy julli mooy jiitu mooy sa bos mm-hmm. eh, bi bi nga bi nga ma war a jàngal bi nga ma war a jàngal awwaluha bi jiitu ci ponk yi ak tawxiidu mooy tawxiid mooy yéetal yàlla l'unicité de Dieu mm-hmm. wasalaatu bi ci tegu mooy julli mm-hmm. wal xajju ak dem Makka ku ko man te am mooy wasiyaamu ak woor wa zakaatu ak joxe azaka bu dee am nga ko après julli julli dem non tawxiid moo jiitu julli julli dem Makka mhm. woor ak azaka waaye da xam ne lii nii li tax mu defe ko nii mhm. mooy affaire weer yi moo tax mhm. mais après julli bi ci tegu zakat la ndax alxuraan loolu lay jiitale saa su ne mais li tax mu def ko nii mooy ndax weer bi bu ko bindee bu ko changé woon weer bi du baax aqimu salata wa atu zakat mais en général pèlerinage mooy mujj. waaw kay. kon léegi doo naan taw boo ko bindee nii baax ndax lii weer bee tax weer kon taw fii. dañu mhm. si jël julli. Mhm. Mhm. mu ne laa tanzuru ilaa uyubi nnaasi li annahu alaamatu liflaasi bu nekk nag di xool ilaa uyubi nnaasi nekk fi di repérer. défaut yi nit ñi li am na woo ndax bokk na koo gis mu mel noonu koo xam ne moom nit fu mu xool nit lenn lay xaar mhm. mooy lan mooy défaut bi loolu rek lay xool mu ne loolu bu leen ko def li am na wu ndax jëf ju mel noonu kat kuy def lool na ko leer ne loolu muy def alaamatul iflaas yi mandarga sii ñu pertage la ndax lan problème bi mooy di nga dem yow yow sa bopp dootu da jàpp ne yow na nga parfait te ku jàpp ne la nga parfait yaa ngi commencé rëy dugg na te yàlla nee na alkibriyaawu ridaa yi rëy moom sama yéere la man yàlla képp ku koy jéem a man wala di ko xëccoog man moom dum lay def kooku moom sawaral piir lu jëm ndax mooy yow da nga bëgg jël yi yi nga xam ne yàlla la jagoo nga koy njëkk nga koy nga bëgg na yow yow dañ ci am part mm-hmm. moo tax mu ne loolu di xool ayibu nit ñi rek loolu mandarga la signe la boo xam signe pertanga la mun naa wax perte moom perte moom la jox ci tubaab perte bi un signe de perte waaye mu ne naqu siyaabakum anil adnaasi seen yi dee ko setal ci ay tilim ndax nag da ngay jaamu yàlla ci yére yi mhm. li annahu ndax kat di sol yére yu set di fexe li ngay sol di set min fi'latil akyaas yi bokk na ci jëfu nit ñu am ñu muus ni ku am xel dëgg da ngay fexe sa waay te yére ngay sol ngay def leen di seet ndax est-ce que mooy sol lu normal ak lu set surtout bu nee lii mooy loo xam ne bu jaamu yàlla jotee mën nga koo def mais doo sol loo xam ne foo dem bu julli jotee nga àbb yére ah loolu moom c'est vrai que góor ñi bariwul lu leen ni dal jigéen ñi lépp lu ñuy def ah mooy débardeur yi xam nga ah débardeur. jërëjëf daal. ah. waaw na jot ne day xaw a. waaw waaw. yu mooy daal loo xam ne bu julli jotee wala jaamu yàlla jot nga mën koo def loolu nag jigéen ñi lépp lu muy dal dem ba pare julli jot ngay àbb sër wala di àbb musóor kër gi nga nekk waaw man loolu yéeme mooy moom leer na kon lim sol génn moom manu cee julli mu ne kon nag dee leen setal seen yére yi ci tilim tilim yi ndax loolu kat bokk na ci jëfuñu muus ni duumu sax leen yaa yaa qawmi yéen samay nit ala tahaara ci set war rijsa bàkkaar war rijsa bokkaale war rijsa bàkkaar fasjuru na ngeen ko gàddaay maal qadaara ak tilim tilim yi mooy lan war rijsa fasjur gis nga xërëmu gaa yi bokkaale yi système yi nga xam ne presque ñoo fi taxawal Hubal ak laata léegi système yi nga xam ne moo xam dañ koy tuddee capitalisme wala socialisme wala yooyu nga xam ne ñoo leen fi taxawal léegi ndax dootuñ bant yu ñuy yett ay idéologie la yoo xam ne moom lañ gëm gëm ne moo féete kaw lépp comme ni polythéistes yi gëme woon na ñoom seen yàlla yooyu ñu defaroon ñoo féete kaw yëpp tey ay idéologie la mooy kee da koo yattoon ko bant yow moom da nga koo def hmm. mu ne yooyu nag nangu ko moytu maal azara ak tilim tilim yi mooy jullit war dangaa war di set hmm. waruñoo gis sawaay fu la fekk ngay tilim ak yooyu hmm. non du mu sax leen alal buruuri lil waalidayni jumlata duhuuri mu ne duumoo sax leen yéen samay gaay yéen samay ñoñ mu yéen ñoñ l'islam moo yéen jullit ñi rek alal buruuri lil waaliday ni mooy di jëme di def lu baax jëme ci say faana sa yaay ak sa papa walla sa sëriñ waaw ah. ndax ñoom dañuy taxawee sëriñ day taxawee place waajur sëriñ Bamba buy buy waaw sëriñ boo xamante ne nii mooy sëriñ bu la waxuma sëriñ boo xam ne saa yow boo ko gisee cinq ans ba cinq ans ta du la wax dara boo ko gisee même bu ngeen dajee du la wax ci diina dara lu dul ndax yaa ngi jaamu yàlla yu général yooyu taxul ñuy wax ah. hmm. non yooyu dafa général loolu képp ku sëriñ ngir loolu hmm. ay ngaa leen jaamu yàlla lool lool jarul sëriñ mooy moom daa war xam même bu dee du ngeen gise cinq ans mais day def CD yeeg yooyu bari Hmm. da koy def di ko yónnee hmm. am na ñu koy def hmm. am na sëriñ yu koy def wala yu mel noonu wala au moins fi mu nekk nga fexe xam fa koo xam ne bu dee xam nga fa koo xam ne day jàngale nga ne ko diwkat boo ma mënee wala boole kook ñu baax ne ko nag boo mënee di jàng ci moom wala ngay dégg ngay ànd ak moom wala bu ko defee au moins yow ñu xam ne sëriñ bi def nga dara mais toog rek cinq ans doo ko gis déedéet mooy sëriñ bu mat sëriñ a tax ñuy wax mu ne nag def lu baax jëme ci say parents jumlatat duhur ba fekk yaa ngi am ak dund fekk àddina bee ngi fi yaa ngi am ak dund say parents di dund def ko même bu ñu génnee àddina comme la comme la mooy say parents bu ñu génnee àddina mm-hmm. léegi loolu nga doon loolu nga leen doon defal ci ñoo koy transférer seeni xarit ndax jokk hmm. jokku sa xarit ci parent mu mu ngi mel ni ngay jokku sa parent ndax lien bi nekkoon seen diggante yow boo ko defuloon day dox ndax moom dundatul le fait que ngay doxal lien boobu hmm. mooy yaa ngi def lu baax jëme ci sa parent mooy rafetal jëme sa parent duñ na rek waa ji parent génn na àddina kon nag moom buntu boobu tëju na déedéet nañ naan ko xoolal ñu ngi doon àndal ak ay xaritam yi nga xamante ne ni ñu baax la yoon ak yooyu ngay dox mbokk googu loolu rafet bokk na ci rafetal bi ni ci say parents mu ne fal ta'lamu yaa jumlatal ixwaani bi annakum fi aaxiri zamaani fal ta'lamu na ngeen xam yaa jumlatal ixwaani yéen mboole mbokk yi bi annakum ne li wóor te sikk amu ci mooy annakum yéen de fii aaxiri zamaan yéen a ngi ci fin wu àddina bi qad zaharat qad dëgg dëgg de zaharat feeñ na qad zaharat leer na qad zaharat ginn génn na alaamatul qiyaama mandarga signe yi wane na yawmal qiyaama ngi jege ngir kan li kulli aaqilin ñeel képp koo xam ne boroom xel la maal alaama ta fa'il alaama mooy xamal jàppal signes yi ma la wax faay mooyal xamal téyel al alaama signes yi hada zamanu mu ne jamono jii de aqbahu zamani moo gine yées ci jamono yi hmm? ñun moom bu doon ñun moom moom moom nee na jamonoom wax tamit ku nekk bu looy wax sa dund ngay fi nga nekk ñu noonu jamonoom lay wax nii wala yii ñëw non jamono li mu dundul waaw mm. ñun mooy nit ki jamono xam nga jamono yi ngay dund nga xam léegi da ngay def comparaison entre jamono ba l'islam ñëwee ba jamono ji nga toll moom loolu la def gis ne jamono ji mu nekkoon moo gën a yées ci jamono yi ma fekk passé ñun moom tey dañu naan euh, ñun moom suñu jamono nii moo gën a yées jamono moom ndax au moins mini jup amuloon kàccoor kenn lu muy bari mini amul woon góor jigéen buy défilé amul woon pride gay xaw ma amul woon waaye tamit émission yi ñuy def ñii ci émission xawaare amul woon tànn déer yi ñi ñu yi amul woon bain de minuit yi amuñu woon yam Dakar ak plage yooyu amul woon mais tamit baar yi ne woon biiru ay mbàkkeek yooyu léegi ñun tafeek yu mel noonu nga xam ne sawaay koo gis mu ngi sànneeku même ñoom sax seen jamono amoon na mais daa daa lawul woon comme nii ndax ndax ndax làmbaay moom yépp ko xamoon moom ci jamono jooju moom ci ci ci naanu euh, sinnee baro yooyu naan ba ne tat waaye xamoon nañ ci làmbaay moom mun nañ wax époque bi mu gën a mauvaise époque ñun époque yi ñu yi ñu xoolal dangay xool rek yow mii bi nga nekkee xale bari na yoo xam ne Sénégal doonu ko foon gis ci mbon xoolal léegi ni mu tasaaroo léegi boo defee comparaison bi day leer léegi yow sa doom moom bu ñëwee da naan yow mii sax mën ngaa toog ba cinquante ans mhm. nga gis ne wallahi man nag deux mille onze ay deux mille année deux mille yi mm-hmm. moo ginoon a sell foofu jamono yi ñu nekk mm. mooy looy gën dem rek mm. presque affaire yi di gën a dégrongole benn affaire lu xoolal seetlu mm. gis nga looy gën a sore yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. mel ni mm-hmm. mel ni sawaay leer gi day gina a fay gaa yi dañuy gën a réer mel ni lool lool moo am mais nag teewul ne leer gi am na ñu ko téye ba léegi ak mu lëndëm lëndëm am mhm. day mooy dina bari lu nekk ko gis mais mhm. kon mu ne ñoom na nga xam ne mhm. jamono jii de aqbaxu zamani waxul sax min xam nga moom min aqbaxi danaan kon bo bokk na ci yu gën a bon mais dane moo gën a bon ci jamono yi fi jaar mu ne lu tax muy taxawal ma wax la li tax léegi dañ may laaj waaye lan moo tax nga wax li mu ne li katratil isyaani fil buldaani ngir bari bari mooy yàlla yi ni ñu baree ci réew mi koñ boo dem li ñuy concurrence mooy kan moo ndax mooy yàlla ndax loolu waaw mooy li yàllay tere moom dëkk boo dem fekk ko wa katratil amraadi ak bari feebar yi wal asqaami ak tawat ndax yooyu ñoo ànd mooy yàlla moom moom moom gis nga relation de contiguïté la am ak kii ak euh, feebar ndax yàlla moom boo koy mooy xoolal gaa yi nga xam ne ñoom ci bari yi rek la ñuy dëkk ñooñu sawaay gis nga seen kiiwu foie yooyu feebaru foie yooyu day bari lu mu leen di dal ndax sàngara si ñuy naan day yàq foie hmm. waaye tamit jigéen gu ne nga nga nekk ak moom feebar bu ne di nga ko collecté MST yeeg sida moom moo ci moo moo ci gën kii mooy bépp woo def rek day am ay répercussions mu ne nag feebar yi li tax dafa jamono jii moo gën a bon jamono yi ndax bari gu mooy yàlla yu bari ci dëkk yi waaye tamit bari gu feebar yi ak tawat yi bari ndax ñoo nekk conséquence cause ak conséquence la wa kasratil mawti ak bari dee mm-hmm. foo foo romb ñu ne la saa yu dëj dëj am na alal aqwaami ci nit ñi ndax mujj jamono noonu la dee day bari na ah. yow xoolal euh, loolu moom ñépp a ko man a constater gis nga temps yi ngay nekk xale boo déggee dëj du gaaw nga déggaat ko mais léegi lan la gis trois cents morts mais du ñu sax yëngal ñu ne eh Bagdad de trois cents morts Libye de deux cents morts fële quatre-vingt-dix morts chaque jour mais du la sax yëngal sa entourage moom boo surtout ñu nekk France moom boo moyul fii ngay toog ñu lay boo génnee Sénégal dañ lay tàgge rek boo léeg-léeg sax duñ la wax ni diw gaañu na yow daal yaay woote di laajte rek ñu ne la yow diw gaañu na yëgoo ko woon. Mm-hmm. mooy dafa baree bari. mu ne wa kasratil mawti ak bari dee alal aqwaami ci nit ñi wa kasratil jahli ma al xiyaana ak bari réer muy nit ñi nit ñi euh, li damay fàttali Ibn Mas'ud radiyallahu anhu waxoon ne dañu nekk moom mu ne dañu nekk jamono joo xam ne ñu am xam-xam lañu bari ñii laaj néew ñett la ci joxe benn bi bi ñuy intéressé mooy bu mujj bi bim na ne di dem jamono di ngeen dem ba fekke jamono joo xam ne ku yàlla may dund di jamono joo xam ne réer mooy bay ñu am xam-xam bàyyi wuñu hmm. ah alors ñu ci loolu de wala ah loolu ne hmm. non xam-xam daa naaw dañ ni réer mooy ëpp réer day bari ñi am xam-xaw ñu bari ñoom ñooy minoritaire ñi am xam-xam xoolal xoolal dem ñi am xam-xam léegi te doo leen xàmme ndax ñi ñi xamul dara duñu leen may sax fu ñu yàkke seen nag ndax gaa yi ku xamul dara ni en général bari wax du bëgg ki xam di wax léeg-léeg surtout bu dee ay mbooloo lañ nekk mooy ki ci gën a ëpp wax boo xoolee du xam dara xamul tus daa rëy laan nañ rek waaw doo lool ndax dañuy mooy jeu de peau de banane yooyu ñii li tubaab bi naan nga xam ne sawaay dañuy bañ waa ji waa ji waa ji ñu koy sànni ay peau de banane ci ci tapis bi ci kii bi perron bi nga xam ne bu mu ci dëgg rek daanu ngir bañ wax mooy ñi xamul dara ah déet télé yi moom léeg-léeg ba gis ñoo xamante ne nii ñuy wax ñëpp ñenn ñi waxuma ñu ñu jël ne leen kaay leen wax ñooñu en sax dinañ xam dara. Mm-hmm. mais ñi nga xam ne dangay gis koo xam ne rek improvisé wu sax wala ñëw di waxtaan di wax ci diine di loolu da naan man xaw ma wala xam naa ne doyul naa dem leen ngeen seeti diw kat moo gën a wóor mm-hmm. <laughs> mais. ñoom wa kasratil jahli mu ne bokk na li tax ma ne moo gin a yées ci jamono yi mooy réer presque dafa dajale mm-hmm. maal waaye waraate moom mm-hmm. tamit dafa tasaaroo ci dëkk yi mm-hmm. koo am koo ne kii moo gën mooy sama homme de confiance sama femme de confiance bëccëg daa rek booy génn secret yépp saa yi ñu tasaare ko ci bedd bi koo wóoru mu mu waru Mm-hmm. loolu mm-hmm. wa qillatil wafaa'i lil amaana ak néewu mm-hmm. di respecté di matale ku joxe amaana mooy kóolute mooy da ngay joxe kàddu mais néewaa la ku ni lii def def mooy moom saay koo fi wóolu c'est rare rare rare sawaay mu matal lim waxoon waaye wa qillatil xayaa fi niswaani waaye tamit ak néewu kii euh, rus ci jigéen ñi mooy rusatuñ kenn jigéen même loolu yàggul sax yàggul surtout wolof yee noonu lañ doon be bu ñu gisee benn mbedd boo xam ne dañu fa nar a jaar gis ay góor yu bari nekk fa dañuy teg bi jëlaat beneen mbedd même bu dee mbedd boobu gën a gudd fi ñu jëm mais léegi. góori jigéen au contraire sax xam nga lu ñuy seet mbedd mu kenn nekkul du ñu fa jaar dañuy xool kay fa góor ña bari ñu seetu nag ba naes jàpp ne naa maanaam sax ba naes jàpp ne ñoom naes nañu parfum wu maquillé wu xoolu ci seetu bi daagu noonu tourner xool fu nekk soli coquette sol yooyu xool di romb nag kooku kooku kooku noonu rek bu ko defee yambar yi ne fi naan ay lal naa ko rafet naag booy bii xanaa mën nga koy tuddee booy tay eh, tàng naag yooyu lañ ci bëgg yooyu rek mooy fu gaa yi nekk rek lañuy jaar hmm. mooy kerte ci boppam moo tegu na leen hmm. seen yoon après ñëwaan jigéen bi mel noonu ñoom ay nit boo ñëwee seen kër façon nooyal baat bu ne dinañ ko nooyal te bu boo bu gan gi génnee dañ nekk ak seen rakk yi mel ni sawaay robot boobu sawaay di di di weñ yi xuur ñu koy ñu koy ñu koy defal huile ngir mu kii mu ne wa qillatil xayaa fi sibyaani non seulement xale yi tamit kersa daa denc daa néew ci ñoom xale ndax la ndax jigéen ñi moo leen ñooy yar xale yi xoolal li ñooy bii rek mooy comme que ci yare moom kersa daa manque ci moom mhm. foo jaar ci ñuy yar kersa dina manque ci moom waaw xam nga wax xam nga xam waaw ndax lan ndax jigéen ñoo leen di yàq mburu faf ko fëri la wolof mooy daa am yoo xam ne kenn mënu ci dara man bu ma defee fii am ndox di ko sotti mm-hmm. bu ma jëlee éponge jël ndox sotti ci éponge bi weñ ko mais ndoxoy génn lu ngeen bëgg jus génn <laughs> mais ndaw si moom yaay jee ko mooy yaay ji dama mel ni yaay ji mooy éponge bi ñu bësaatee mais mooy génnaat nag ni meloon ñàkk kersa doom ji tamit ñàkk kersa moo tax yonent Yàlla Nuux alayhi salaam moo la waxoon rabbi laa tazar alal ardi minal kaafiriina dayyaaraa innaka in tazarhum yudillu ibaadaka walam yalidu wala yalidu illa faajiran kaffaaraa mu ne yàlla gis ngeen suuf si ba muy ñaan ngir yàlla buggal na ko gaaya ne ko bul bàyyi ci suuf si yenn rayal ñépp yéefari bu ci bàyyi picc rayal ñépp mel ni dañ ne ko lu tax mu nekk innaka ndax yow sama borom in tagarahum boo leen fi bàyyee yudillu ibadaka dañuy sànk sa sa jaam yi même ñi la gëm sax mën nañ leen a sànk wala ñi nga xam ne gëmaguñ la ñàkk xam a tax ñu sànk leen walam yalidu waaye te duñu duñu jur illaa faajiran lu dul faajiran ab tàccoor illaa faajiran kafaara du loolu koo xam ne weddikatu yàlla bu rëy la xoolal liñ de da ne comme que ñoom baaxuñu li ñuy jur du baax ndaw si tamit comme que moom amul kersa wala kersaam daa néew ci ñuy jur kersaam day néew moo tax mu ne xillat ko nag xale yi tamit ñi seen yaay la mel kersa laa manqué ci ñoom waaye wa qillatil axyaar yi cay way ñu baax a manqué nee na ñu baax sax dafa néew ci dëkk yi léegi wal abraar yi ak ak ñi nga xam ne ñu sell lañu diwa baax non loolu moom ay wax yu ñuy wax la mais nga gis réellement ku baax mu ne loolu moom très très moom dafa néew mu ne yii yëpp tax na li tax te pareegu mhm. waaye wa kasratin nifaaqi bare naafiq nag mhm. moom foo ko waal daj ko wal fujjaar yi ak pervers yi dañu pervers a pervers ñun moom bu doon tey dañ naan waaw dañu pervers a da gis gars yi léegi relation entre homme ak femme sax doyatu il faut ñu topp ci góor ak góor jigéen ak jigéen léeg-léeg sax seen chien yi lañuy lañuy la ñuy tëddal ndax ay pervers lañu loolu mooy perversité dëgg dëgg dëgg mu ne ata ñoo bari naafiq yi moom mooy jullit ñi nga xam ne dañoo bari ak koy naafiq daa bari ci ñoom ak tàccoor yu mag yeeg pervers yi mu ne teg ci xoolal li xew tamit lii la ta'zimu zi maalin wa taxtiirul alim taqdimu jaahilin wa taxiirul alim mooy di màggal di glorifier di teg ci place yu rëy lii maalin borom alal ku am alal ñu jàpp ne alal moom moo xam-xama ànd ku am alal yaa baax ku ñàkk xamu tus baaxoo mu ne temps bii mu di màggal ak yéema di di yëkkati lii maalin borom alal wa taxqiirul alim borom xam-xam bi nag ñu doyadilu ko suufeel ko taqdimu jaahilin jàpp ki nga xam ne xamul dara ñu teg ko ci ay jiital ko wa taxiirul alim ki xam nag ñu féetale ko ginnaaw ah mooy ta'zimu zi mooy di màndal boroom alal mhm. ba pare di doyadal di suufeel boroom xam-xam mhm. waaye di jiital kuréel ba pare di di di di féetale ginnaaw boroom xam-xam loolu mooy la bu doon ci oto dañ naan sawaay xam nga noo def xam nga jamono yi luñ de ci am permis te mën a dawal lañu jël teg ko ci place passager bi jël passager bi nga xam ne xamul luy code de teg ko ci volant bi ñoon fuñ jëm laaxira direct te laaxira bu mitti ndax day yelu pot wala day rendre affaire dee bu mitti la ñuy dee dañuy sànq mu ne ñoom nag léegi jamono ji loolu la mooy da ngay gis ku xamul dara tous am mbooloo mu bari topp ku am xam-xam moom kenn moo ak xanaa doom ja bu doom ja sax àndul ak gaaya kenn gannaaw lañ koy teg bu ñu nekkee sax foo xam ne dañoo war wax kenn du ko wax loo mooy lan da ngay gis ci cérémonie religieuse yi léeg-léeg ñu jël la wax <laughs> ma saa dégg koy wax xaw ma kanadi la mhm. euh, ñu jël koo xam ne réellement nag bu dee xam-xam rek la ñuy wax bu dee day ta day santak lool lool grave mais bu dee dañu ñëw nag ci wax xam-xam mais bu jëlu ministre wala loolu di ko jox muy wax mhm. di yàq aaya yeeg yooyu non ki xam moom toog fële déedéet bu dee nag dañuy sant ak yooyu waaw ndax tamit loolu tamit nit bu la defalee dara tam na nga koy sant même bu dee mooy président bi ñëpp bañ pourquoi man dama naan Ablaye Wade bu dee moom waaw dimbali nañu ci gàmmu gi maa tey mais dama koo war a def ndax moo ma dimbali loo bëgg nag neexu daal yéen wala yéen population bi que man bu ma defaree bu baax daal du ma ko wax. ñu naan moom mooy day politique Serigne si moom mais ku def lu baax du ñu ko wax. Mmh. mais <laughs> mais nag bu dee wax nag ci ay wax diine dëgg moom bu dee koo xam ne xamawuñ ko diine buñ ko ko wax lool loolu rek la mu ne léegi jamono ji dañuy jiite ko xamul dara ba pare féete ginnaaw nag boroom xam-xam bi mu ne xaajal zamanu dëgg-dëgg suñu jamono jii ku bëgg a mucc xam nga nooy def jamono sukuuti mooy jamono wu ci génne bañ a bari wax mm-hmm. wa zamanu luzumilul buyuti waaye jamonoy bañ a sawaay dend mu ñu mu ñu dugg rek gis la xew bu am rek ñu séen la déedéet dee leen sa saxoo seen kër yi ngeen di toog seen kër yi wa zamanu rida jamonoy gërëm bi duuni xuuti mooy boo xasee am daal li ngay dunde na la doy ndax loo ciy teg en général riba day dugg yow même li ngay li nga xam ne moo la doy ngir dund rek loolu rek mënoo assurer c'est très difficile léegi nga assurer ne riba new ci waxatuma laa nga am ko ba pare di ñëwtu le noonu ñu ne nag jamonoy kon doy loo xam ne sawaay man ngi ciy dund yàgg sa njaboot wa zamanu zuhdi waaye jamono la ku bëgg rëcc zamanu zuhdi jamonoy dëddu la dëddu àddina beeg mbonte yi ñu la wax fii yëpp ñi mel ne yëpp nga wan leen ginnaaw mooy nga bañ a nekk ñoom wala ngay sympathiser ñoom maa sumuuti waaye tamit ànd ak tamit ba léegi ak sumtu mooy noppi ndax gémmiñ moom loolaa waaye dugal saa yi foo dugg léeg-léeg moo la fa dugal ndax euh, moo tax lisaanuka ak asadu in lam takulum ta'kul ko sa làmmiñ moom hmm. nga gaaw koo fetal rey ko soit moom ni fetal la rey la hmm. léegi nag yaay seet waaw loolu araab yee koy wax proverbe loolu yaay seet hmm. soit nga téye ko soit nag nga boyal ko di wax ay déli rek tax boo xasee wax jeex naa tëj sa gémmiñ ku xamul dara noppil booy wax sax bu dee wax ku xam nga waxal li nga xam nga noppi comme li Yonent bi sallallahu alayhi wax boo ñëwee day wax daal waxal lu baax te boo paree nga noppi mais di parlementer parlementer yoo xamante ni nii xamoo ci dara dara dara dara dara li mm-hmm. jaayum neexum xel ak esprit philosophique yooyu mu ne loolu ku bëgg mucc doo ci ne mu ne waaye wa zamanul uzlati jamonooy di wéet la nag léeg-léeg ndax nit dafa soxla lool léeg-léeg ngay wéet ndax boo ko def nan ngay jànge sax koo xam ne yow chaque chaque fois yaa ngi ci biir nit ñi nan ngay jànge mais doo xam dara wal firaari ak daw ilal jibaali jëm ci montagne yi wa ila saxaari ak ci xeer yi mu ne ñii daal gis nga li ma ci gis daal mooy la mooy nga dëkk foo xamante ni ñii daal leer na la sa diine mën na faa mucce même bu dee sax saa jàpp nga ne moom kër yi mënatuma fee ne ci montagne rek mu ne dem fa sax moo gën ndax lan enjeu bi moo rëy ndax sa àllaaxira mooy joué ak lu nit ñi a wax sa waay moom war na nga dëkk foo xamante ni leer na ne ñi ma dëkkal soirée dansante yi sonal nit guddi wala nit ku bon kuy yàq xale yi ci wet bi wala dëkkandoo yu baaxul yi newuñu fa nga fexe ut ñu mel noonu moo tax ñu naan aljaaru ab la daara mooy dëkkandoo d'abord la sëñ ba doon wax keroog bala ngaa am si mu ne jamono bu dee France la nag loolu jafe na fi ndax yow opaat nga yul ni rek mm-hmm. ne man dans le troisième laa soxla hmm. ñoom ñu dóor ci la troisième hmm. mais problème boo sax mën na bañ a xew fii ndax fii hmm. du du société boo xam ne ku nekk da ngay xamal sa moroom man ngaa dëkk fii dëkk bi benn la waa ji dina baax ci dëkk bi nekk fii ngeen bokk jàkkaarloo ni te doo ko xam wala ci yées man ngaa bokk ak moom fii palier doo ko xam ndax du du mais bu dee comme suñ dëkk yi yooyu moom c'est sûr que yooyu ngay xool boo xamee ne koñ bi koñ bii moom mariage rek la ñuy def bu añee ba pare mooy tarte yooyu mariage di bane rek te tamit chaque samedi ñu def benn xawaare chaque wala ñu def benn yu mel noonu mm-hmm. rek xale yi moom waaye fekk ci rek lañ leen jàngal case des tout petits baa ngi man dama naan gis nga koñ bii ma kii nag koñ bii moom bu ma fi dëkk damay ut kër feneen te tamit di sóoraale fu jege jàkk waaw mais naan man nag fi ma dëkk te yaa ko jënd kër gi manoon di jënd feneen man nag fi ma dëkk c'est que manuma jàkk ji daa sori même bu soree dañ naan la demal duñ ko mu ne kon jamonoy wéet la ak daw jëm ci bërëb yi nga xamante ni fa nga mën a wéete comme mu ne même bu daree montagne yi ak xeer yi mhm. wa mayli mu ne jamono la joo xam ne nag jéngu jur lin naasi lin nasa lin nasraan li ëpp ci nit ñi dañu pensé wu jëm ci tubaab bi mu ne jamono ja loo xam ne koo gis mu ngi tubaab tubaab bi koo gis mu ngi jaay ne la dina nekk français européen anglais anglais wala États-Unis ah voilà yooyu rek mu ne wa may li ak jëng jullin naa si li ëpp ci nit ñi leen nasaara jëm ci leen nasaraani jëm ci tubaab yi waaye tamit jën ci ñan nasaraan yi ak tamit chrétiens yi mooy seen façon de vivre rek même bu dee ab du tubaab sax la def naan noonu nag ñoom nag ñoo gën a yaru Sénégal waaye mu ne waylun tostare waylun xurumbugal li man ñeel na képp koo xam ne maala jeng na ilan nasaraani jëm ca tubaab yaat chrétiens yi moo xam nag tubaab la am du tubaab ndax nasaraan du tubaab rek ah hmm. même wolof bi nga xamante ne nii sa cousin la mais du jullit chrétien la bul nekk di jéem a moom façon bi ñuy dunde te jële ko ci seen diine yooyu mu ne nag xurum buggal ak toskare ñeel na kooku nga xam ne moom foo ko fekk day jaay tubaab tubaab lu mais day jaay di jéem a topp mu ne laanatullaahi rëbbum laanatu rabbina rëbbum suñu borom del wóor ne ne alam nasaara mu ngi ci ñu topp chrétiens yi chrétiens yi lii leer mooy mbu rëbbum sama borom mu seen kaw mu ne bijaahi man xajja waat naa ko ci képp koo xamante ne bi jaahi man xajja wa man qad zaara képp koo xamante ni aji ngay mag ziyaare ji yonent bi sallallahu alayhi mooy rëbbum suñu borom malheur ak lépp mbugal mu tar ñu dem ci moddu waaw chrétien rek waaw mécréant wala Euh, chrétien. ñu di chrétien. waaw an nasaar an nasaar mooy les chrétiens. ndax fii gars dañuy def attaque dañuy juum léeg-léeg. c'est vrai ñu ëpp ñu ñuy wax mooy tubaab yi. waaw mu chrétien bi. c'est vrai que ñu ëpp ñu ñuy wax mooy tubaab yi mais. gars yi buñ juum nasaraan du tubaab rek mooy les chrétiens. Hmm. lii ba boo amee. boo amee la. ah science chrétienne. boobu du kay du kay ah non. day daw lu muy daw da nga koy tuubal rek. Hmm. waaw da nga koy expliquer waaw muy bu bu bu jëloon explication bi day daw. Hmm. da nga koy tuubal rek tuubal ko rek. Ah. moom kay. Ah. tuubal tuubal ko rek insha Allah. Ah. non ah dëgg la kat de toute façon ñii daal di ñeeg mais juif yi tamit laanatu hmm. rabbina alayhim tamit ndax rëbbum suñu tamit rëbbum suñu borom mu ngi seen. ndax képp ku gëmul yàlla rëbbum suñu borom mu ngi sa kaw. muy dëgg d'une manière wu du du mhm. yëg na ko yëgu ko. Mhm. yow même ñi gëm yàlla sax déggoo yeneen bi saa xam naan laana allahu alwaasila wal mustawsila même ñi nga xam ne jullit lañ sax mhm. am na ñoo xam ne nee na lii bu ngeen ko defee rëbbum yàlla mu seen kaw. te rëbbum yàlla mooy comme ni euh, sëñ Moussa Harouna mooy boo gaay buñ jàpp ne. rëbbum yàlla mooy waa ji dootul am salaire business am dootul dox lu mu xool mu yàqul fu mu dem du baax lu mu dugg mu këpp loolu mën na cee nekk mais rëbbum yàlla mu dina mag ci jullit mooy lan mooy mënatoo ko wax benn aaya bu ko dugg <coughs> alxuraan moom sawaay dafay mel ni hmm. vent bi romb sax ko tameel manoo wax dara même même booy wax ci yàlla sax léegi da koy defaree ay gars yi gars yi daal ñoo ñoo xumb rek ñoo baax rek yàlla leen yaay daal dañu yéwén rek moo tax ñuy wax yi ñu ah day yàlla nee na loolu rëbbum a màgg ci kaw suuf dootu la yëngal te nga ne jullit na wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom waxi noppi bu euh, borom xam-xam yi rahimahumullah ñoom it say yoon newu ci loolu rëbbum yàlla la même bu dee yaa ngi am salaire un million d'euros par mois yàllaa la rëbb même bu dee jet privé nga yor mu ne kon laanatu rabbina suñu rëbbum suñu borom alal yahuudi yàlla na nekk te mu ngi sax ci yahuudi bi jaahi ci darajaay yonent yàlla nuux saalihin ak yonent yàlla saalih wa Huudin ak yonente Yàlla Huud alayhim assalaam laamatu rabbina suñu mu ne rëbbum suñu borom de alal majuusi yal na nekk ci majuusi ta sax mu ngi seen kaw bi jaahi jaddi Shaykhina Sanusi ci darajaay suñu cheikh ba muy as-Sanusi hmm, mooy borom ngir boobu Sanusi mu ne laanatu rabbina bin jotuma bin as-Sanusi la bi laanatu rabbina mu ne suñu mu ne kii rëbbum yàlla yàlla na nekk ci yahud majuus wax ah waaw ah, yahud la njëkke mu ne ci daragaay yonent yàlla Nuux Saalih ak Huud alayhimu salaam ah. wa ala ah, euh, Nuux Salih ak Hud waaye mu ne laanati rabbina suñu ak Hud Hud waaw Hud mu ne laanati rabbina rëbbum suñu borom alal majuusi yal na nekk ci zoroastriens yi les zoroastriens mooy ñi nga xamante ni dañuy jaamu lan jant bi waaw mooy majuusi ngi jóge ci zéro as mm-hmm. moom la kële doon bind am na ko ci defoon benn benn nit ainsi disait xaw ma par les zéro as par là xaw ma ah Z mm-hmm. E mm-hmm. R O A astrien mooy mooy les adorateurs du soleil les partisans de Zoroastre ñoom nag Iran lañ ñëwoon bokk na ci seen jëf yu bon yi yu yi yi ndax jaamu soleil moom loolu moom moo nekk ca kaw ndax dangay jaamu leneen lu yàlla mais bokk na ci si yenn bon yi ñu doon def nit bu génnee àddina duñ la suul dañ lay exposé ci jant bi noonu waaw comme wow da ngay picc yéeg yooyu dina lekk loolu nag bi l'islam ñëwee fële gars yi di ko tere dañ koo tere complètement ndax loolu de toute mm-hmm. du nit nu man di même bu dee firaw na la sax wala koo xam moo gën yées dañ koy suul ndax yàlla moo ne wala qad karramna bani aadama ñun ñoo teral bor doomu aadama même bu dee gëmul dara quand même dañ koy suuf mu ne kon laanatu rabbina rëbbum suñu borom alal kuffaar yal na nekk nag ci képp ku weddi mhm. kon chrétiens yi juifs yi zoroastriens yi ak xam nga lu tax lu tax mun diwaat bi ndax bii moo gën a général ndax peut-être ate bi man na ne moo man kon bokkuma ci mu ne nag taxawal laamatu rabbina rëbbum suñu borom alal kuffaar yi yal na nekk ci yéeféer yépp te mu ngi seen kaw bi xurmati rasuul zil anwaari ci ormaay yonent bi sallallahu alayhi bi nga xam ne mooy borom leer yi waylun mbugal waylun toskare li man maala ñeel na képp koo xamante ni dafa jeng ilal kuffaari jëm ci yéeféri li kaw ni yi ndax kat moom saara nekk gi nga xam ne nekk na ki nga xam ne day penché wu jëme ci yéeféri di leen bëgg di leen nawat di leen taggat di leen sympathiser di leen def idolâtre mu ne ñooñu ndax li kaw nii ndax nekk gi waajooju nekk saara dina mujje ilal bawaari kuy jëm la jëm ci teenu texee bi texee bi dëgg perdition daal chemin perdition yépp sawaay moom moom fa la jëm toskare dëgg fa la jëm géeju toskare waaye waylun xuru mbugal ba léegi li man maaja ilal aadaay ki nga xam ne day dugganteeg noon yi li taw ni yii ndax nekk goo xam ne nekk na ko saara dina mujjee ilal balaa yi wala saara mu nga ilal balaa yi moom mun na mujjee nekk ci ay nattoog yooyu ci lay mujjee mooy jullit boo ne di duggee di duggan yow nga xam ni ñii ay noonu l'islam dëgg lañ surtout ñu nekk ay période surtout rawatina bu nekkee période de guerre pays jullit yi ngay sympathiser ak ñoom di leen jox ay information di leen kii di wan ne yow yaa ngi ñeneen ñoom ñuy ko duma yow bokkoo ci bokkook ñoom ay idées ñee c'est des mm-hmm. ay xamuñ dara c'est des obscurantistes man nag man maa yor idée bu baax bi mu ne kooku moom mm-hmm. toskare ñeel na ko te xuru mbugal biir safara ñeel na waajooyu mu ne waylun mu ne alwaylu nag bii nag mooy bu capital bi alwaylu dëgg dëgg xuru mbugal dëgg dëgg malheur dëgg dëgg toskare kullul way li gépp toskare nag bu ci génne dara lim nasaaraa ñeel na nag chrétiens yi nag ñoom ñoo maskanuhum seenu dëkkuwaay de ilal jaxiimi saaraa leer na ne seen dëkkuwaay mu ngay mujjee biir jaxiim mooy képp gëmul yàlla sawaana nga jëm gëm yàlla nag léegi gaay dañ mais sont des croyants ils croient en Dieu ñu ne la eh xam dëggul bu ñu naan gëm yàlla dañ naan da ngay gëm yàlla gëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam da nga gëm kii moo tax ñoom bu ñu leen di tuubal kenn du leen ne euh, chrétien nga waaw léegi dañuy woote ne yàlla kenn la mu ne waaw man gëm naa yàlla rek nga ne waa jullit la déedéet du jullit de dañ naan ko dangay ngay gëm ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent la ko ni yonente Allah Isa comme ni mu waxoon ci hadith bi nekk saxiixu muslim rahimahullah ne képp ku ma gëm képp ku gëm yàlla te gëm ma man gëm ne Isa yonente la dina dem àjjana ñoom yooyu lañ leen di gëm loo gëm loo leen ci ngeen naan yàlla la du yàlla mu ne nag allah waylu gépp toskare kullul waylu gépp mbonteek lépp malheur ñun nasaara ñeel na chrétiens yi maskanuhum seenu demeure de ila jahimi safara saaraa fa lay mujje innal ladhi mu ne waaye wóor na ne waa ji nga xam ne xad saara lil kuffaar yi mu ngay dox jëm ci wala léppul mouvement am yépp ngir yéefar yi la walam yakun te nekkul zaaka bil istiraar yi nekkul ne da def par par parce que dafa loru mooy manul dafa mel ni mooy amul choix amul choix hmm. loolu mooy condition bi ah, mooy comme li ñu waxoon keroog bi ñu ñëwee ci bul ànd ak kàccoor soxbatu fasiqin à ah, moins que tu lu dul amoo choix comme bi ñu waxoon ne comme ni Oustaz Alioune Sall doon wax naan waaye bu kàccoor duggee super nga dugg super <laughs> boobu <laughs> waaw comme boobu xam nga moom nawoo dugg ci super bi sa benn kàccoor ngay dem Dakar jóge jàmm gën ñëw ba panduwaa sa waay kàccoor dugg ci biir ah looloo ci man da toog rek ngeen dem ba Colobane rek yow nga waay yu mel noonu mooy loo xam ne amoo ci choix mm-hmm. euh, waaw am na nag lu ma bëggoon lu xam ne tem ñu tuuti desoon ñu fàtte ko mooy ne gis nga yii nag mm-hmm. xam nga na toskare yal na nekk wala mbugalum yàllaa ngi ci kaw loolu mm-hmm. man nga koo wax d'une manière générale mm-hmm. ci yéefa yi mm-hmm. mais doo cité diw nit naan diw mii de mbugalum yàllaa ngi ci kaw wée dé ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla daf ko tere woon doon na xunóot di ñaanal di ñaan yàlla wolof bu nee ñaan yàlla mooy ñaan malheur contre nit bu nee ñaanal yàlla nag mooy ñaanal lu baax bu nee ñaan yàlla mooy lu bon ngay ñaanal waa moom doon nañ ñaan yàlla ren la ak Zakwaan ay tribu bi la woon ak tamit ay nit sax yu mu doon désigné diw ak diw allahumma alayka bi diw ak diw ak diw di kii wala yu mel noonu di wax di leen kii mu jigi yàlla la koo tere yooyu moo tax mooy mooy bul bul bi désigné mais boobu bokkul ndax boobu ñaan la woon hmm. li ma wax noonu damay jum mooy li ñaan alayka bi bi euh, kii euh, Uqba ibn Mu'ayt ak gaa yooyu hmm. naan la yal na nga yàlla hmm. diw de gis nga li muy def yal na nga mu ko fa kiiwal mooy dumaal rek mooy gis nga li muy def ak yooyu maa ngi lay maa ngi lay bàyyeek moom mais bële moom da doon ñaan yàlla mooy comme ren la ak Zakwan ñaan pour yàlla mbugal leen wala yu mel noonu yàlla ne ko nag ñooy naan ko lay salaka minal amri shay'un boobu naan ko amoo ci mbir dara boobu la ko te moo tax doo désigner nit mais man nga ñaan leen d'une manière général mais du ma ñëw naan gen lii de mbugalum rëbbum yàllaan ci kawam déedéet mais liñ koy ñaanal loolu sax ñaanal ko lu baax comme nam defoon saxaaba yi dañ ñëw na ko ñaanal ñaanal diw yàlla mbugal ko mu ñaanal mu koy ñaanal lu baax mm-hmm. ko yow mm-hmm. ñaanal ko lu bon ñooy ñaanal lu baax mais ñaanal lu baax moo gën mm-hmm. lam waxoon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu bi an yahdika Allahu rajulan wahidan khayrun laka min humrin na'am Khaybar loolu la waxoon si Ali ne ko nag gis nga yàlla jubale ci yow benn nit gindi ci yow benn nit moo gën lépp loo mën a am ci àddina richesse àddina bi yépp immeuble yi ngay gis Dubaï waxuma centre bii de mm-hmm. Dubaï bu mag seen tour yooyu di tourner mm-hmm. Manhattan ak mm-hmm. tuuru la défense yeeg yooyu yépp bu doon yaa ko moom yàlla gindi ci yow fexe ba benn nit tuub ngi jaare ko fi yow mu ngi loolu lépp ak leneen lépp lu àddina nekk lépp loo xam ne richesse la ci àddina mm-hmm. moo xam li ci suuf mm-hmm. pétrole beeg jamaa beeg yépp ak li ci kaw mu li ñu gis mm-hmm. nga moomoon ko yàlla jindi ci yow benn nit mu ëpp loolu loolu mooy koo xam ne gëmul dara mais tamit koo xam ne jullit la mais nga xamal ko loo xam ne da ko waroon a xam taxamu ko loolu nag moo gën richesse boo mënoon am ci àddina loolu la waxoon Seydina Ali radiyallahu anhu comme quoi mhm. terrain bi foofu nekk day mhm. nekkul ci di xool ayib nii mu ne kon ndax lan mu ne bu dee nekkul ne waajoo ji lor wala ñàkk pexe xam ne amul pexe mhm. mu ne ko li palabil jaahi mu ne koo xam ne moom day nekk jéefér yëg doxalante ñoom dara lii rek tax bëgg aljaax mooy apparence bu kii wéy am daraja en mm-hmm. man mais frère je fréquente les l'homme politique tel mm-hmm. te ñëpp kenn du ci jullit lenn rek ko di neex naan fréquentation moo gën a wàllu yow sa fréquentation mu ne bu dee looloo ko ci dugal ayul amwaali wala alal yoo xamante ni nii da koy jële ci ñoom aw talabil nusrati wala bëgg ñooñu dimbali ko noonu yàlla dimbali na wan nawaali wala di fa am yoo koy jële yoo xam ne jàpp nga ne moom mën naa defar sa dund mhm. mu ne fa zaaka lii de mazmumun lu ñu ŋàññ la la del ilaahi ca yàlla képp koo xam ne lay nekk ci tubaab yi wala ñu gëmul yàlla ñoom kuffaar yi la wax du tubaab yi mm-hmm. mooy ñu gëmul yàlla même bu dee sénégalais noir la wala mm-hmm. même sax bu dee maag moom a bokk euh, ndawet bàyyi mais gëmul mu ne fa daaka lool de mazmumun lu ñu ŋàññ la la dal ilaahi sa yàlla ma lu ñu ŋàññ la tamit sa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bila istibaahi te amul benn werante ci loolu mu ne kon fal tahzaru na ngeen moytu al kuffaar yéefari wal aadaa ak noon yi waaye nag est noon boo xam ne dañu koy kële naan kële la kële mu ne kaay noox la nag noon yi wëcc njëkk il vous met garde prenez garde yéefar yi ak noon yi nga foog ne nag yow nga naan waaw man sama noonu kële la wala la taxawal ma wax bi ngay njëkke noon yi gën a nafsa mooy sa bakkan bëggu bëggu bakkan xam nga bakkan moom moom du neexe fii ngay tëdd sa waay fajar jot lal bi nooy bakkan nan la day wax bu réveil bi sonné xaaral ba ci kanam mooy laab hmm? bokkul ak am nafs nafsu ba ko am mooy am waaw mooy am day mën na tekki am mooy topp sa bakkanu sa bakkan sa bëgg sa li la neex rek hmm? waaw passion hmm. passion mooy xawaa xawaa mooy beneen bi hmm. mooy xawaa dina ñëw an nafsa mooy topp sa am sa bakkan ndax ruux day ruux mooy am nafs mooy bakkan mooy li mooy loolu wa saytaana na nga tamit saytaane moo xam minal jinnati wan naasi ci benn firi yi ke bokk saytaane yi nga xam ne dañu bokk ci nit ñi ci jinne yi ak saytaan ak nga xam ne yonent bi sallallahu nee na day daw ci yaram comme ni deret di dawe ci yaram nit na nga ko moytu waaye topp tamit say bànneex mooy passion topp say passion rek fu ñu la wommat rek nga dem mooy fu ñu la xëcc jëme rek jël sa bopp def ko oto jël sa bakkan def ko chauffeur loolu problème bu rëy la mhm. waaw yow nga def sa bopp oto jël amul benn chauffeur boo jël sa bopp loolu sa bakkan fu mu jël balaa mhm. si mbonte yëpp foofu la la jëme waj tani bu na ngeen moytu jiddan dëgg dëgg mhm. alabtidaa di sos ci diina ji lu ci bokkul bu leen fi créer di jaayum xel mu neex di créer loo xamante ne ni yàlla créer wu ko yonent bi sallallahu ko duumu sax leen madat duhuuri diiru jamono bittibaaxi tay topp wa bittibaaxi sunnati rasuuli topp lan mu topp yépp sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sunna mooy yoon mooy yoon wi tra wi tracé woon nekk fa booy dee dee ci kaw yoon wi mais boo ci boo ko wàccee mën ngaa dee fu dul ci yoon wi te kenn digalu la woon nga dee feneen fu dul ci yoon woowu mm-hmm. as sunna mooy as shari'atu rek comme shari'a shari'a mooy yoon ndax aw en arabe dëgg dëgg moo bi ñu doon teg ak shariatu mooy yoon wi doon jëme fi ñuy ute ndox boo bëggee nag boo maree ñi demoon rooti fekk la ci yoon wi may la nga naan mm. da nekk ci yoon wi mais boo newul ci yoon wi ñuy jële ndox mi saway kenn du la jox tuus ndax duñ la sax gis mm-hmm. moo tax mu ne kon del topp yoon yonente bi sallallahu alayhi wasallam fay nekk booy feebar waaw sunna booy feebar feebar ci kaw booy assommé wu assommé foofu bu ko defee nit ñi man laa dimbali foofu yàlla dimbali la foofu te boo fa deewee foofu la soxla woon nga def inna salaati wa mamaati wa max sama ñu nay deewee lillaahi da ngay yàlla moom ko mooy dee moom de toute façon waxul dee ah ndax dee ñëpp xam nañ ne dee moom yàlla mais naka laay deewe nit man naa choisir man laay deewe ah loolu nit mën nañu mooy man nga ne man moom de toute façon du ma dee fu neexul yàlla nooy def mooy bu ma xëyee fu neexul yàlla du ma fa teg sama tànk c'est sûr que bu dee di am du ma fa dee waaye nag choisir leneen li wala li wóorul mooy di fa teg sa tànk léeg-léeg ndax yàlla doxul bés sàngam ngay dee te man nga faa dee te bu boobaa yàlla nee na man deewoo loowu ma la woon bërëb yooyu dem stade bousculade am nga dee yàllaa la waxoon nga dem stade boo yooyu fekk la ci danga naan man nag sama tànk wax dafa dul dem ndax wóorul damay nekk en gis nañ fi ñu bari ñoo xam ne ñooñu dina doon sportif wala ñoo xam ne ñu am santé lañ ñu am ay président yu kii nekk en xëy ñii ñooy nekk ñu jekki ñu tàggaloo xoola footballeur ba deewoon ca terrain ba ñoo xam ne bu ñuy wax santé ñoom la ñuy présenter mais ñoom dañuy def sport na sport dafa baax ci santé mu nekk ci terrain bi daanu ci terrain bi dee en direct ñépp bi ko gis kooku bi muy dem ci terrain bi kan moo xalaatoon ne dina dee hmm? loolu la mooy kon sama deewi ni may deewi naa fexe nag na nekk ci yoon kon topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa bibtida'i sunnatil jahuri waaye tamit yoon yooni gaa yi nga xam ne moom ku réer wala ñu réer ñi ku réer ci muy iblis wala ñu réer ñi muy ñu ñi ko topp fexe moom lépp luy aw yoonam nga jalgati ko mooy bokk na am na yoo xam ne jarul sax laata ngay xam li ci lislaam xam da xam ne baaxul mooy loo gis ñu baaxul ñi di ko def defal le contraire même boo xamagul lu ci àtte loolu lay wax fii mooy yoonaw gaa yi nga xam ne de wala ku réer ki muy iblis wala aljahuli wala ñu réer katakay na réer dem seen yoon perdre la tête ñooñu nga xam ne mais perdre la tête dugg fa dof bi yóbbu ko hôpital psychiatrique mooy gëmul yàlla rek mu ne ñoom seen yoon moom sawaay foo gis ñu def lii defal la ca def fexeel ba ñi yàlla li ñuy def bul am benn heure boo xam ne dañuy def li yow nga koy def ak ñoom ta baaxul waxuñu lekk ndax lekk moom loolu yàlla ne kulu washrabu yooyu waxuñu ko mm-hmm. mooy ñu ne France midi nañuy lekk ngay lekk midi loolu waxuñ loolu leer na ne feuilleton bii moom ñoom ñépp yow na la leer ne même boo xamagul dara xamal ne feuilleton bi baaxul ndax ñoom ñépp fa lañ ne lool rek day wane ne baaxul avant ñuy dugg ca gaaya nañu soloo la fay xew ak histoire yañ mooy da doy na doy na rek ci ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu xaaliful yahuda wan nasara wuutelee nag yahuudi ak si loolu mooy da ngay gis lii rek nga xam ne comme que yàlla te bokkul ci nga xam ne man c'est naturel mu bokkee ci naturel loolu taxul ñuy wax mais bu ci bokkul rek même boo xamagul defal le contraire mu ne nag faltum sikun mooy leen bi sunnatil muxtaar ci sunnaay al muxtaar sallallahu alayhi muy ci yàlla tànn wa sunnati sahabati ak yoonu sahaaba yi nga xam ne al axyaar yi ñu baax ña radiyallahu taala anhum mu ne wahaahuna mu ngi nag def conclusion wahaahuna fii wahaahuna ci kàddu yii qad tammat la mate alwasiya ndénkaane gi ma leen doon dénk conseil yi ma leen doon jox daal fii la yem shaami xatan fees dell ak ay ngëneel jamilatan rafet sani yaleer mañ fastamilu na ngeen jëfe biha jëfe leen li ci biir yaa ixwaani yéen samay mbokk yéen samay mbokk muy mbokki l'islam ndax loolu la moo ne innamal mu'minuuna ixwa innama li fi nekk te du fi deñ te moo masa nekk te du dañ di nekk mooy al mu'minuuna ñu gëm yàlla ñoom rek keneen bokkul ixwa ñoom rek ñooy ay mbokk keneen ku ñu ci rax yéena ko ci dugal mais yàlla dugalu ko ci ñii rek tay mbokk nekk fi nag di créer ay cousinage ak ay amitié feneen ñoo xam ne lu muy yàlla wam yàlla nee na loolu yaa ko créer sa bopp mais man reconnaître ma ko kële nag même bu dee c'est un mongol te di jullit kii moom ngeen bokk le Sénégal sax te jullit kële nga gën a bokkal ko kii même bu dee yéen a bokk benn yaay te lu jullit looloo tax nga mën a gis ku gëmoon yàlla ci saxaaba yi ridwaanullah alayhim jàpp koo xam ne frère am la wala nijaayam ray ko ci xare ba pare nooy nekk en face de ki nga xam ne ansaar yi la moom hmm. xamu ko woon sax da ko doon door xam ngir wane ne relation boobu moo ëpp doole beneen relation hmm. moo tax kon mu ne hmm. jëfe leen ne ci biir yéen samay mbokk mu yéen jullit ñi ndax bu ngeen ko jëfee de nil tum di ngeen daje nil tum di ngeen am salaamatan jàmm ma ridwaani ak ngërëmu suñu borom ñi mu naan ñooñu bu yowmal xiyaama ñooñu dañuy am ridwaan mooy ngërëm ku yàlla ngërëm rek mooy texe na mu ne nag bu ngeen jëfee di ngeen am jàmm te di ngeen am ngërëmu suñu borom walhamdu cant mboolem cant yi lillahi ñeen na suñu borom ala tamaami ca nu mu gën mate waaye summa salaamaani di julli tey sëlmal madal ayyaami fekk bés yi ñu am ala rasuli ci yonente bi sallallahu alayhi wa saahibil gamaami borom jikko yu kaweer ñi nga xam ne moom dafa mel ni dafa mel ni taw rek xiin wu tiim ñépp ñépp nag soxla taw nag moom noonu la mel mooy ki nga xam ne mooy bégal nit ñi bu bekkoor nekkee ci xol yi mooy niir bi nga xam ne bu agsee rek ñépp xam ne seen bekkooru xol jeex na comme ñi nga xamante ni baykat bi mu ñëwee ba gis li mu jiwoon commencé di lax di dee muy jooytu seet mu ne amul fépp wow gis nga bu niir wi jegesee ba mu xam ne day taw xéewal goog muy am ak mbégte boobu mu ne place yonente bi saa sa da mel ni mooy xiim woowu di ñëw mbégte nag dooru dugg nag ci ci xolu jàmm mu ne kon julli ci kooku de wa alihi waaye tamit julli ay ñoñam wa hmm. sahbihi ak sahabaam yi ridwanullahi alayhim hmm. al ñu kawe ña ña nga xam ne ay drapeau lañ ay biddiw lañu ay ay montagne lañu wal yi waaye tamit di julli tey sëlmal yàlla na tamit yonent bi sallallahu alayhi waa këram ak sahabaam yi ak képp koo xamante ni day topp bihim ñoom da di roy maal minal ixwaani ta mbokk ci mbokk julli ñi mooy boo bëggee dugg ci ñaan yi ba nag kon ah ma ngay topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ñu baax ni maadaamat fekk mu ngi sax bi am al warqu feuille garab garab gi day may feuille xob fekk xob mu ngi am alal arsaani di nekk ci branche fekk garab daal mu ngi ami feuille yal na yàlla li julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam tey sëlmal moom ci waa këram ak moom ak waa këram ak saxaabaam yi ak képp ku topp ci ñoom mu ne subhaana rabbika tudd naa selluk suñu boroom rabbika sa boroom rabbil izzati muy boroom ak kàttan kooku nga xam ne mooy yàlla décision ci moom la nekk amma yasifuuna yàlla mi nga xam ne moom dafa deñ ci lépp loo xamante ne nii moom ngeen koy askanale te baaxut te yelloowu wasalaamun te julli de alal mursaliina yal na nekk ci yonent yi sallallahu uh, alayhim yal na yàlla julli ci ñoom walhamdulillahi te yal na sant nekk walhamdu sant lillahi ñeen na yàlla rabbil aalamiina borom mbindeef yi yépp foofu la yem wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa sahbihi wa sallama taslima